audu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi alraxmani alraxim walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu alsheykhu abulmahamidi alsheykhu ahmadul xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu anhumaa wa ardaahumaa fi albaabul awwal fi lxalq fi tatimma wa ba'duhum taraahu dha ijtihaadi fi kathrati al-badli ala at-tamaadi wa qasduhu bidhaaka an yuqaala huwa saxiyyun laysa yuxfi al-maala kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñuy wax ci façon woru yi waxoon na la day jaar ci xam-xam comme li muy jaare ci riir joxoon na la nag ay misaalu ki nga xam ne xam-xam ba tax moom mu waru ci ndax yéene gu sellul nga mu am ak la ko tax a jóg léegi nag muy continuer ne la nag du ci lool kese mu ne wa ba'dhum kaay ma jox la meneen misaal boo xamante ne nit ñi lenn ci nit ñi ci lañuy jaare waru iblis war leen mooy wa ba'dhum lenn ci ñoom nag taraahu duñ ko gis ijtihaadi mu nekk xaalam nekk boroomu yulli dayo coonoom kuy kër kër di coonow fii kasratil badli ci bare di joxe di yulli rek di joxe waaw ala tamaadi ci loo xam ne yu wëy la lu wëy foo ko fekk rek sawaay daal gaa yi naan sawaay daal mooy mooy mooy boroom loxo sa poche waaw waaw wallahi day baat rek billet yi rek waaw chèque yi moom da leen di signer rek waaw moom daal foo toll wa qasduhu teg la nga xamante ne nag moo jubloom la ko la ko tax a jublu la muy ut te moom lay jublu bidaaka ci loolee muy def di battre billet de banque yi waaw lan moo ko tax a jóg ay yuqaalaa ñu ne huwa cay way sawaay saxiyun sawaay moo tabe de la ilaha illa allah laysa yuxfil kii de moom du du du du du du nëbb alal cay ñàkk kañaan wallahi moo nekk ci dimbalu jaam yi manoon naa def ni moroomam yi ku am loo nga am nëbb ko boo ci tabaxee say etaas jënd ci say oto takk ci say soxna yóbbu ci say ay makka dal di nëbb lépp di dee deeru manoon naa def ni ñoom waaye moom de xamul loolu waaw ñépp lay dimbali ku mu xam ak ku mu xamul ak ñépp loolu la ci jublu moom loolu la ciy ut gaa yi loolu ñuy wax huwa saxiyun tey sa waay moo tabe kii de xanaa am Adi ibn Xaatim mu bees la ah Xaatim Xaatim at-Taa'i mu bees la bàyyi saxaaba boobu bale nga xam ne dafa tabe woon a tabe ba arab yi ku tabe sax léegi dañ lay jox misaal ci moom naan la kii moom dafa dafa tabe comme comme comme Xaatim waaw waaw <laughs> nga xam ne bokk na ci façon tabe ni mu tabe woon yi nettali naan benn waaye dafa ñëw doon ko seet si ngir mu dimbali ko mu dajeeg moom ci buntu dëkk ba mu ngi waru fasam yor ab jaamam boo xam ne moom la àndal am lu mu yóbbaale ay yóbbal ndax fam doon dem ci wàllu alal waa ji dajeeg moom ci buntu dëkk ba ne ko man de yow yaa ma taxoon a jóg diis ko ay soxlaam mu wàcc fas wu ne ko jëlal mu jël mu ne ko jaam bi toppatool ko fas wi ba mu ni muy àgge mu ne ko waa jaam bi nag mu ne ko moom itam yaa moom ak li nekk ci kaw fas wi yëpp noonu la dëppaate dëkkam ngir uti leneen lu mu demee waaw xam nga ne moosu loolu <laughs> te nag fas bu baax la doon yéeg te kilifa la woon mu ngi mel ni nga ne sawaay dama koo fekk cib Tesla <laughs> ci Lamborghini la yéeg waaw ma dajeeg moom muy génn muy génn Ndakaaru ma séen ko daal di koy dóor kuut faar ay faar mu taxaw ma ne ko ah wala ma ne suppe ak ah, kii kii kaar bi ma yéegoon may ma nu mu gën a gaawe góor gële ma gis mu gaare moo ma taxoon a dem ndakaaru kon fii la saa paas mu gaaw taxaw rek ma jéggi tàllal ko loxo mu séen ma ma diis ko samay soxla mu ne ma man dina ma doon génn nii waaye ni ñuy def jëlal ma Tesla bi duggal ci Tesla bi ma xool du yaa ngi permis nga ne waaw waaw <laughs> waaw waaw jëlal léegi ngay gis ci biir muy billet de banque yooyee it jëlal dawalal nga yóbbu am na lu ne ci gannaaw ay bagages yoo xam ne dama doon waroon yóbbu fa ma jëm jëlal mu génn mu mu dëpp moom fekk moom waa kaar bi ko wàcce woon mu nga fa taxaw di xaar ndax daa bëggaati client moom mu wàcc moom mi yéegoon Tesla bi dugg ci kaar ba ne ko yóbbu ma Ndakaaru waaja moom mu ne ko demal ak Tesla beeg la ci biir <laughs> loolu la nag gis nga message moomu loolu la Seydina Adi xam nga loolu koo ko uh, bàyyi Seydina Adi ibn Hatim noonu la meloon xam nga loolu dañ daal yàq waxu ma yow Tesla la sa waay sax bu ma ko amoon du ko joxe noonu <laughs> <laughs> ne na la nag gis nga kon xam na lu tax ñuy joxe kon ay misaal naan waa ji daa tabe ni ni ni adi ni ni xaatim waaw mooy papaay saxaaba boobu seydna adi ibn xaatim at-ta'i radiyallahu taala anhu wa arda léegi nag waa ji nag moom moom au lieu mu mu mu mu mu tabee te yàlla kese tax comme ni at yi meloon même bu dee ne moom laata l'islam la woon mais noonu la ko borom bi binde woon waaw mu ne ko da ngay gis ñenn ñi kon muy julli doy fii kasratil bazli ci di julli di joxe ala tamaadi ci faw rek waaye nag a ah, baa baaxul way wa qasduhu jublu bi daakaa ci loolu lale ay yuqaalaa ñu ne huwa saxiyun dafa tabe laysa yuxfil maala nekkul kuy denc ay alalam di ko nëbb ay ay kiiwam te di leen ñu bañ ca dimbali mu ne wa yut'imul miskiina wal faqiira wa yabdhulul kabira was-saghira mu ne nga gis ko ba léegi xaalam nekk wa yut'imu muy leel ba léegi al miskiina way ñàkk ñi ki nga xam ne daa ñàkk di laaj wal faqiira ak ki nga xam ne daa ñàkk waaye du du du du laaj ñooñu ñépp mu leen di dimbali di leen leel di fa yóbbu ay saaku ceeb ñenn ñi ñenn ñi muy togg di leen jox wala di togglu di leen jox wala mu jëlal leen ay ay ay ay abonnement ci ay restaurant yoo xam ne danaan ñoom diw ñoom nañuy ñëw fii di lekk saa su ne weer wu nekk nga totaliser ma wax ma li nga xamante ne moom la fi lekk yépp maa koy fay par weer waaw waaye loolu ak a neexoon bu doon it la taxoon mu koy def yàlla la woon kii gën du ko gën waaye malheureusement waru agsi waaw wayab mu nekk nag di di di joxe alkabira gone ñu mag wa saxira ak ndaw ñépp lay jox gaa yi naan moom ay waamee ngëneelam seetu ci mag ak gone waaw waaw mu ne nag waaye nag xoolal fi waru dikke mu ne waa annahu law lam tidaaxuhum sa amsaka anhum ma lahu tabban mu ne waaye malheureusement wa annahu dëgg-dëgg gis nga waa ji bu dul woon tagg gi nga xamante ne nii moom la ko gaa yi di tagg ay way bu dul bu dul woon tagg gi nga xamante ne moom la ko gaa yi di tagg lawlam tidaaxuhum lahu koy tagg naan sawaay saxi yun comme li mu waxoon wallaahi bu dul woon lool moo sawaay kon de kon doonu ko def am saka bu dul woon tagg yi gis nga bu ñu arrêté woon naan ko allah ji doo moroomu nit ñi waay waay allah yaa baax allah yal na borom bi yokk sa kii allah ji wallaahi suuf si ñu ne gisuñu ko mel ni yow bu dul woon yooyu wallaahi am saka kononte kon mu téye anhum téye wëllif leen lim leen di defal maalahu alalam joojee burul ku ko ci taggul lii nag moom gis nga talkat yi ñoom ñoom ñoo ci gën a am problème waaw joxe loo xam ne nee nga danga ko daw jox ko sa mbokk ndax daa xewle ngir nga dimbali ko lool la jóge de ca njaal na loolu taxoon maam di ko def waaye léegi ñu dugal ci ay jikko yu ñaaw ay pas-pas yu ñaaw ay aminu alal yu ñaaw ba nit ki nga xam ne yow defaloon nga ko doo xool est ce que yow bi nga xewlee man naa manul déedéet daa war a man par force laa wax bu manul na dem lebi waaw téeméer ba ma ko joxoon na ma jox cinq man damay xam ne sax moom manu ko temps yi sonn na lool waaye du ma ko muñal mukk waaw malgré saa maa ngi xaar sama xew bi ana lan la ma fiy indi te bés bu ma delloo delloowee téeméer bi dinaa ko xarab ba àddina bi yëpp xam ne xarab naa ko waaw yàlla tere nag mu bañ a indi dara ndax daa nekk ci tolof tolof lu mu lekk sax amu ko dañ koy dimbali sa yoon newu ci waaw nga gis ñenn ñi moom conférence bu ñu def dara wala foo xam ne def nañ fa xaali alal ngir tànt ba taxaw wala yu mel noonu bés bu ñuy tudd ñañuy sant te boolewuñ leen ci keroog la chèque bay mujjee dal dootu ngeen am soutien kooku bu dul kii sëriñ bi di wax wax leen malkan la moo tax war nañoo def présentation di joxe di wane ci mbedd yeeg caméra yi nit ñi di la gis lan moo tee booy joxe li ngeen di joxe képp ngeen dajale ko kenn rek yóbbu ko mais kii day tëb joxe kii tëb waxuma kii def yépp loolu lépp day day ngistal waaye mooy képp koo xam ne nii la mel yow xam nga ne war ngaa seetaat sa bokk moo tax mu ne bu dul woon tagg gi ñu koy tagg am saka ànduhum konoon te kon mu téye alal ji wëllif leen waaw kon nag waa ji tabban lahu toskare ñeel na waaw lii muy def yépp tabban lahu yal na ko toskare ñeel te ñeel na ko de am na bu ko borom bi repêché wu ndax fekk mu dund borom bi mën na koo dugal leer mu far bàyyi loolu lépp rëccu ko sax borom bi soppi yoo yële def ko ulaa'ika alladhina yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanaat mën na ko boole ci ñoom gaa yi nga xam ne yu ñaaw yañ doon def yëpp bu ñu tuubee tuub gu sell suñu borom nangu ko mën naa jël yoo yële daal di koy soppi def ko ay yiw yal nañu ci borom bi boole te sori ñu ci li nga xam ne mooy ak waru ba léegi sëriñ bi pareegul di wax ci wàllu ñeneen ñi nga xam ne moom façon bi nga xam ne fa lañu waroo loolu lépp dinañu ko gis bii di ñëw insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in